julleem ñi muy jullee néew ñu ne benn ngoog ñu ne déet ñu ne leen doy na ñu ne mukk waaw al imam euh, sahabi Shaddad ibn al-Had radiyallahu anhu nee na dañu génn ak yonent bay saa saa benn xare te hadis boobu al imam an-Nasa'i moo ko solo ci loo xam ne hadis bu wér la mu ngi ci as-Sunan al-Kubra mais mu ngi ci as-Sunan as-Sughra mu ngi Sunan an-Nasa'i rahmatullah alayhi mu ne foofu Seydina Shaddad ibn al-Had radiyallahu anhu saxaaba la woon taalib yonent saa saa mu ne <laughs> keroog mu ne dañoo génn benn xare yonent ba lay saa am benn kaw kaw bu ànd ak ñoom kaw kaw bi biñ njëkkee xare ak noon yi ñu am benn am quelques bitins yu ñam yonent saa daal di koy séddale euh, mu ne jël leen lii ngeen jox ko kaw kaw bi quoi ñu dem fekk fu fa nekk fekk ay xare yi ay phase la woon dañuy xare nii après ñu gagné ba kii après ñu kii après nag gaa yi di xeexaat lañ jotoon a am bu njëkk ñu daal di koy séddale yonent ma ne ne jël lii ngeen jox ko kaw kaw bi ñu dem fekk ko fa nekk jox ko mu ne lii nag la ñu ne ko yonent saasam moo la ko jox mooy sa part ci màng mu ne non man ñëw ba ci yonent ma ne saasam ko moom mu ne gaa yooyu man toppuma yonent saasam ngir lii ñëw ci yonent ma ne saasam ko man toppuma la ngir lii waaye dama laa topp ngir ñu jàmma xeet fii ci put gi. teg baaraamam ci put gi mu génnee beneen côté bi waaw mais yonent saa saam moom lii moom man ngaa jëlaat quoi yonent may saa saam ne kii de bu dëggoog boromam boromam dina dëggoog moom après gaa yi suubuwaat ci xare bi noon yi jóge jógewaat ne la ñëw ñu suubuwaat ci xare bi biñ defaatee beneen attaque xare noon yi gaa yi ba ba affaire bi dal bañ pare phase boobu gaa yi ndaw si ñëw am saxaaba yu ndaw si ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ki nga faatu na waaw yonent sallallahu alayhi wasallam jóg ñëw tiim kooram gis fi mu tegoon baaraamum foofu lañ ko jam xëy mu génne fi mu waxoon yonent sallallahu alayhi wasallam ne uhu uhu ne kii moom la moom la moom la ñu ne ko waaw mu ne sadaqallah dafa dëggoog yàlla boroom bi dëggoog moom waaw waaw yéenee ma sell boroom bi la mu ñaanoon wax noonu la ko boroom bi defale waaw rubba ash'ata aghbara fi timrayni baliyayni law aqsama ala allah la abarra allah shahada la ñaan boromam borom bi waxoon yeneen saa saa ngi ñu ko doon fàttali kero bari waa na ko karaw ga cuqaaral mooy benn kaw kaw la gaa kaw kaw sax la ñuy xamuñ sax turam ka benn kaw kaw waaye yor ñaari ridaaw ak isaaram yu muy gàccoo yoo xam ne yu yu yu yu rab madfu'un bil abwaab buntu bu mu dem ñoo eh yow moom non non non non non non non non non non kilifa gi new waaye bu waatoon ci yàlla dara ñaan ko ko borom bi defal ko Allahu akbar kii ci ñooñu la bokk. yoneen saa salaam daal di koy sànq yéeréem ba pare hein daal di koy waajal jullee ko voilà ñu ne lii nii day wane ne te gis nañ ne waxut ñun jàpp ah ah kon ñu ne kon loolu day wane ne mën naa nekk jullee bi mën naa nekk waaw man nga bañ a jullee mais mën nañ ko bañ a jullee choix la. shahidul maaraka shuhadaul maaraka ñi faatu ci toolu xare ak yéefir yi voilà léegi nag wax yee nekk ni bon xanafiya yi rahmatullah alayhim ñoom à vrai seen riwaaya yi seen xadiis yi dëgërul voilà ñoom seen riwaaya yi dëgërul moo imaamu Shaafi'i rahimahullah bi muy tontu surtout seen xadiis boobu ñu naan yeneen saa salaam dafa julli ci soixante-dix fois ah ci ci euh, <laughs> dafa julli soixante-dix fois ci waa Uhud bu ci nekk Seydina Hamza ki la imaamul euh, euh, Shafi'i ne loolu moom hadis boobu wérul te premièrement mooy même bu dee parce que càllale bi nii day càllale bi dafa dëgër ci biti mais mu ne mais hadis du contenu kese du du du du du càllale kese mais contenu bi mooy wane ne loolu noonu demewul noonu voilà loolu en fait dafa impossible quoi loolu di am. parce que Uhud ñi génn ñi gaañu Uhud soixante-dix lañ déglul raisonnement bi bala mu laa rëcc <laughs> wallahi imaamu Shafi'i mooy wax rahimahullah ci al umm la wax lii yépp ah voilà voilà boo delloo ci fële euh, foofu noonu taxaw nañ ci yu baax mais lii dañuy bañ a gën a guddal topp di liir li mu wax loolu day gën a gudd quoi voilà mais boo delloo foofu di nga ko di nga fa dégg yëpp mu ne euh, euh, léegi benn affaire dafa am mooy euh, euh, imaam al al al al Shafi'i mu ne premièrement xadis boo ko xoolee ci biir xam ne lii demewul noonu ko xadis bi dafa am jumte mooy soixante dix lañ lañ faat juróom-ñaar fukk lañ faat ci julli ñi yow boo ne yeneen may saa dafa julli ci ñoom fukk par fukk fukk fukk fukk ah soixante dix fois yow soixante dix fois nan la mën a jullee par dix di rangale par fukk fukk fukk di julli ci ñoom soixante dix mooy ku ci nekk day julli dix pare na ci moom julliwaat dix mais loolu soixante dix boo ko defee ñaata ngay am est bi nga ci am soixante dix julli non mooy bu defee dix plus dix sept dix juróom-ñaari dix juróom-ñaari fukk la mooy boo defee fukk jullee ko benn dem nañ nga jëlaat fukk ñaar ba muy juróom-ñaar ci la c'est soixante dix yi di ñàkk juróom-ñaar fukk yi. te boo nee rakka yi bon est-ce que du rakka yi kon nga ne waat baax na sept fois quatre rakka yi ñuy jullee néew de quatre lañ mooy ba ba booy ruko mooy allahu akbar yi lañ la takbiraat yi quatre la voilà allahu akbar allahu akbar allah quatre fois sept sept <coughs> vingt-huit lay doon kon nan lañ mën a waxee ne soixante-dix fois la julli soixante-dix julli la lañ julli loolu mën da nekk voilà et en plus euh, euh, kon loolu de façon ñoom seen loolu dëgërul léegi imaamul euh, Shafi'i mu ne en plus bu dee na nag hadiisu Uqbat ibn Amir bii moom radiyallahu anhu xanafiye yi almuxaalif moom nag du tudd xanafi danaan almuxaalif rek <laughs> waaw ndax teggi ni quoi aji ki nga xam ne moo moo moo moo moo moo wuteeg ñun ci masala bii moom li hadis bi wax moom àndu ci waaw parce que imaam Abu Hanifa parce que beneen masala lañ lañ lañ lañ lañ leen génneel dañ ne yéen xanafiya yi am na loo xam ne ñoom dañ koo bëgg a xam quoi <laughs> mooy ana ngeen wax ñu lan mooy seen euh, lan mooy seen euh, avis ci nit ku génn àddina koo xamante ne nii euh, nit ku génn àddina ñu suul ko ba pare bon soit plus clair ñu ne waaw <laughs> on va l'être inshallah mooy nit ku génne àddina yéen lan mooy seen masab da ngeen ne nit bu génnee àddina ñu suul ko bu dee ne fekk na ñu jullee ko ba pare kenn du ko jullee waat jàppal benn bu dee ne nag nit la koo xam ne dañ koo suul dafa génne àddina gaa yi suul ko te julli kenn ñu julleewu ko ñu ne boobu nit ñi mën nañ koo jullee mais du dépasser trois fan du dépasser ñetti fan ñu ne leen waaw kay <laughs> kay léegi c'est ok du loolu la seen sëriñ wax al imaam Abu Hanifa te loolu ngeen d'accord ñu ne waaw. ñu ne leen léegi ubbi leen xadiis bi ñu xool <laughs> Seydina Uqbatu ibn Amir lan la wax dana yonent bi alayhi salaatu salaam dafa julli ci waa Uhud ginnaaw lan ginnaaw lan non non non liir leen dañoo bëgg affaire bi xoola dañoo bëgg affaire bi leer quoi <laughs> waaw mu ne fa salla xaraja ila qatla Uhud fa salla alayhim ba'da thamani waaw yonent saa sam génn na ci ñañ génn àddina Uhud ñu julli ci ñoom ginnaaw huit te yéen kon ñetti fan ngeen wax kon yéen loolu kon loolu manu la nekk jullit néew kon yéen moom seen bos lay yàqu mooy du ngeen mën a ci tegtaloo ci lii moo tax hadis bi kii ci gën a tegtaloo mooy imaam Abu Ahmad Abu Muhammad az-Zahiri ak riwaaye biñ jële ci imaam Ahmad ñoom moom man nañoo lay bi parce que ñoom la ñoom teguñu ci euh, surtout Abu euh, imaam Ibn Hazm tegu ci euh, restriction yooyu ay ñetti fan yooyu <laughs> léegi euh, kon moo tax ima euh, lii nii euh, loolu nekk lay te pare waa jumhur ku mel ni ci xanafiya yi al imaam at-Tahawi rahimahullah am na quand benn affaire bu mu doon wax di jéem a dëgëral seen mazhab mais da gis ne affaire bi des na quoi <laughs> parce que imaam at-Tahawi da ne lii nag mooy julli ji mu wax du génn ci ñetti mbir moo ñu dégg ko ñetti maanaa yoo xamante ne euh, du ci génn quoi waaw mu ne laa yaxlu mu ne maanaa salaatu sallallahu alayhi wasallam alayhim laa yaxlu min salaasati maan du génn ci ñetti maanaa ki daa julli ci ñoom imma an yakuna nasikhan lima taqaddama min tarki salaati alayhim bu jàppal imam Tahawi Hanafi la ñoom ñoo jàpp ne man nañu koo jullee dañuy jullee dañ non ba man dañuy jullee néew boo xamante ne shuhada shahid la martyr dañ ko jullee mu ne soit kon hadis bi que ne saa sam dem na jullee leen ginnaaw euh, huit génn na jullee leen du kon ci ñetti maana bi ci njëkk mooy soit mu nekk loo xam daa nasaxal li jiitu woon que ne yeneen saa sam doonul woon jullee waa néew yi ñi génn àddina ci toolu xare benn aw wala boog yakuna min sunnatihim an la yusalla alayhim aw an la yusalli alayhim illa ba'da an la Abdullah allah yusalla alayhim illa ba'da hadhihi al mudda al mazkura wala ñaareel kene lii sunna ci ñoom mooy du ñu leen jullee lu dul diire bi mooy huit ans waaw mooy shuhada dañ boo xaaree ba huit ans di nga ko mën a jullee mais loolu moom kenn na ko waxul sax affaire boobu mais ay ihtimalaat lay joxe loolu luñ mën a dégg la aw takuna salaatu alayhim wala mu nekk julli bi mu jullee leen ñoom yonent bi alayhi salaam jaa'iza bi xilaafi ghayrihim kene mooy waa Uhud dinañ ngeen ko mën a defal mais ku uteeg ñeneen ñu dul noom ah non mooy que mooy jullee néew boo xam ne ci maalaka la la génne àddina ci xare loolu lu mën a nekk la waaw mooy jaa'iza dafa possible bi xilaafi yi fay naa waajiba bu dul nag mooy wuteeg ñeneen ñi nga xam ne du ñu ay néew du ñu ay martyr ñooñu moom daa war ñu leen di jullee waaw <laughs> mu ne wa kaanat lu mu ci man di nekk faqad sabata sabata sax na li salaatihi alayhi salaatu wassalaam shuhada sax na ne yeneen saa sam julli na ci shuhada yi ba léegi ngir dëgëral masaba waaye sauf que après nag mu ne kon ñi nga xam ne ñooy wute ci suñu jamono yi soit kon li ñuy wute mooy boroom xam-xam yi <laughs> ah, mooy jullee leen laata ñu leen di suul loolu la est que loolu mën naa nekk mu ne wa ida sobata hmm, as-salaa alayhim ba'da dafn kaanat qabla kaanat mi aw la mu ne kon bu dee sax na ne yeneen saa sam jullee na leen ginnaaw bi ñu leen suulee kon nag ñoom noonu lañ dégge mooy xam nga ñu ngi laan laan xadiis bii amuñu ci lay parce que ñoom Hanafi yi rahmatullah alayhim dañ ne trois néew bu ñu masula jullee boo ko suulee bu dee kenn julleewu ko trois jours du ko dépassé mais moom fii daa waxe leneen ne par exemple bu dee ne euh, comme sax na ne yeneen saa sam daal jullee na leen après huit ans ñu leen di suul loolu wala loolu day gën mooy ci baabu awlaa la voilà de foofu à force pri kon voilà bu dee ne jullee na leen après kon kay avant moo loolu ci moo gën a teeyey kon loolu mën naa nekk waaye euh, loolu boo xam ji daa xaw a des quoi parce que am na tamit maanaa yoo xam ne da ko bon dane du génn ci ñetti maanaa mais pour ne ñetti maanaa te moom la Imaamu Nawawi wax sànq Imaamu Nawawi dane euh, euh, liir dañ ci fin bi li mu doon wax <laughs> ne nag almuraadu li nga xam ne moom la ñu jublu wal muraadu bi salaati ala qatla Uhud du'a lahu mooy imaamu Tahawi nan la mën a tëbee mooy maanaam yi <laughs> parce que bu mooy na ne rek mën naa nekk loolu mais même bu dee dëgërul lool mën na ko citer wala boog da ko génn ci xelam wala bàyyiwu ci xel loolu lañ gën a am njort ci moom que ne loolu la quoi. mais quand mooy maanaawu ñaan te waa jumhur loolu lañ wax waa jumhur dañ ne yéen seen xadis bi ñun dàquñu ko waaw parce que xadis muttafaqun alayhi la bu Uqbat ibn Amir bi radiyallahu anhu wa arda kene yoon saa sam jullee na waa axut ginnaaw wittan mais julli jooju mooy lan comme lii imaamu Nawawi wax lañ wax mooy ñaan la waaw mooy li borom bi ne wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum comme li mu wax ne yonent saa sallam mooy ñiy joxe ci zakat julli dee leen julli ndax salaat day tekki ak du'a waaw même bu dee ne xanafi yi nee nañ leen hé ñun wàllu dëgg la waaye yéen waa jumhur d'accord ñu parce que daa am xaqiqa shar'iyya ak xaqiqa lughawiyya gis nga dafa am loo xam ne ay réalité linguistique la ci làkk bi bu ñu ko waxee ci la xel yi dem ak làkk ak yoo xam ne bu ñu waxee kàddu gi ci wàllu sharia ñun nag ci sharia lañ nekk kon bépp kàddu goo xam ne salaa bu ñu ko tuddee kàddu googu xaqiqa shar'iyya bi moo ëpp doole xaqiqa lughawiyya bi kon nag bu leen fi nekk di ko puus waaw même bu dee loolu la ñuy wax mais dañ la bëgg wax rek ne waa jumhur ñoom dañ ne ñaan la voilà mooy julli jooju ñaan la rek salaatahu alal mayit riwaayé boobu moom la leen xanafiya yi di leen mukk salaatahu alal mayit gaa yi ne waaw salaatahu alal mayit day da leen di ñaanal mooy ñaan gi ngay ñaan allahumma ighfir lahum warhamhum loolu waa waafi waafu anhum yooyu la leen ñaan mooy ñaan boobu lay wax ne ñaan gi muy ñaanal liiw moom la ñaan loolu la mais tekkiwul ne daa dem julli leen mu ngi noonee ba pare waa jumhur wax beneen affaire mais man na nekk ne yow dëgg la ñun hadis bi d'accord nañ muttafaqun alayhi la que lii mu nekk loo xam ne jagleel yonent bi alayhi salaam la même bu dee xanaa fii dañ leen ne mukk jagle fan ak al al imaam Ibn Hazm mais jagle manu ngeen ko woote ci lool. waaw yonent bay saasaam liy cosaan ci ay mbiram mooy dañ koy roy laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana la ñu boroom bi wax waaw yeneen nekk na ci biir ndawul yàlla li sallallahu alayhi wasallam royukaay bi gën a mat kon nag képp koo xam ne mooy kon yonent saa salaam liy cosaan mooy lépp lu mu def dañ koy roy ba ni tegtal di ñëwee ci alquran wala sunna bu leer bu naan ni lii nag moom ngir moom kese la comme al al bi nga xam ne day ñëw jigéen di ñëw may boppam yonent bay saasaam waaw loolu par exemple bi jullit manula toog ak loo sell sell sell euh, ñu ne bon ndaw sàngam moom moo ko may boppam léegi jeex na loolu manula nekk moo tax borom bi ci suuratul ahzaab dana yaa ayyuhan nabi ginnaaw li waxee lu gudd loolu bon jarul ñu ci taxaw yàgg moom naan wamra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha linnabi in araada an an yastankihaha xaalisatan laka min duunil mu'miniin ak jigéen boo xam ne dafa ñëw maye boppam yonent waaye saa saam ne ko may naa la sama bopp yow yonent saa saam bu dee ne yonent saa saam bëgg na koo denc mu ne mooy loolu mariage bu mel noonu ci yonent waaye saa saam kese moo ko man xaalisatan borom bi ni nekk loo xam exclusivement réservé à laka yow kese min duunil mu'minin yàlla yi amuñu lii ah lu mel noonu mariage mel noonu tuddul waaw jigéen bu ñëw ne man fekku góor ne ko may naa la sama bopp loolu léegi lan mooy différence bi njaaloo waaw parce que kii njaaloo lal day ñëw bàyyee boppam góor góor ah góor gi muy njaaloo jeex na voilà bàyyi naa la ak sama bopp may naa la loolu loolu <laughs> voilà walla iyaazu billaah kon ñu ne loolu euh, par exemple loolu il faut yu mel noonu mooy ñëw wan nañu lii bala ngay def daawa at tax euh, euh, min xasaa'is an-nabi di woote naan lii ci jagleel yonent bi la saa salaam loolu ñun mënuñu koo dégg noonu même bu dee waa jumhur dañuy wax mais loolu benn possibilité la que ne mu nekk jagleem waaw mooy jullee leen waaw kon nag mu ngi noonee ñenn ñi ne noo waaqatu ayn la mooy lii lii ci lii kese la benn xew-xew la kenn manu cee te waaqatu ayn euh, kenn manu koo euh, généraliser waaw xew-xew la boo xam ne lii kese la woon te mooy mooy mooy sorewul ak taxsiis bi waaw. këni lii euh, jagleeg yonent bi alayhi salaam ak loo xamante ne loolu la xewoon manuñu koo euh, euh, kii quoi hein ci li nga xamante ne mooy di ko généraliser di ci tiir ay kii di ko nono ah waaw kon ñoom loolu lañ wax ñu ne ñaan googu ka du'a ahlil mayit mooy ñaan gi muy ñaan rek te salaat yi ma alal mayit mooy rek ñaan gamuy ñaanal mayit koy allahumma ighfir lahu yooyu la ñaan lay tekki lool la maliki yi shafi'i yi hanabila yi daal di wax waa euh, zahiri yi ñoom ne mukk parce que bu dee hanafi yi moom à vrai dire ñoom seen dalil yi ñoom daa desee dëgër waaw waaw yi nga xam ne sax seen càllale baax na comme niñ la wax cinq boobu dafa am problème wu matn bi ci biir ngay gis ne julli na soixante-dix julli quand même waa Uhud te ma ñoo soixante-dix julli pour soixante-dix personnes nga ne bu ci nekk par dix dix personnes yoo xam ne bu ci nekk Seydina Hamza da ciy bokk radiyallahu anhu loolu mënu la nekk muy soixante-dix julli waaw ñu xam ne hadis bi am na problème fi wax ji nekk kay mooy diggante jumhur ak Abu Muhammad ibn Hazm radiyallahu anhu loolu wow fi la mbir mi nekk parce que moo tax ñun bañ koy gis euh, dañu ne woon mbir mi euh, al imaam Ibn Hazm même bu dee parce que moom daa jàpp ne hadis bi nii dara la waxul ñaan waaw dara la waxul ñaan julli parce que imaamul Bukhari wala imaamul Bukhari imaamul Bukhari rahimahullah moo fin <laughs> imaamul Bukhari dafa def <laughs> kitaabul janaa'iz baabu salaati ala shahid gis nga mooy kitaabul janaa'iz buntu. ji euh, jëm ci néew yi quoi baabu bunt as-salaati julli ala shahidi ci martyr bi léegi mu indi ñaari xadis yoo xam ne ci biti yi dañoo opposé wu mooy xadis Seydina Jaabir bi radiyallahu anhu ak xadis Seydina Uqba bi ibn Amir al-Juhani radiyallahu anhu ñoom ñaar la mu indi dafa indi xadis Seydina Jaabir bi radiyallahu anhu mooy bi nga xam ne ci lañ moom lañ wax sànq. nga xam ne keroog fii naa Jaabir da ne kaana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam muttafaqun alayhi la mu ngi ci sahihayni radiyallahu anhu mu ne keroog yonent bi alayhi salaam kaana yajma'u da doon dajale annabi sallallahu alayhi wa sallam yajma'u bayna rajulayni min qatla Uhud fii thawbin waahid da doon dajale ci ñi nga xam ne ñoo diggante Abdullah par ñaari góor la doon jël boole leen ci benn làmbaay summa yaqulu ginnaaw gi mu laaj ayyuhum aktharu lil Qur'an ana kan ci ñaar ñi moo lu mu jël ci alquran lu mokkal ci alquran buñ nee ko diw fa ida usira lahu ila ahadihima qaddamahu fi lahd moom lay jiital ci biir xabru bi wa mu ne ana man man maay seede ñii bisub taxawaay ba après wa amara mu digge mu mu digle bi dafnihim ñu suul leen fii dimaihim ci seen deret yi walam yughassalu walam yusalla alayhim sanguñu leen te jullee wuñ leen après mu di hadith sayna Uqba bi imam al-Bukhari bi nga xam ne moom boobu dane xara anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhu Uqba anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam xaraja yawman fa salla dem ci waa Uhud jullee leen julli ji muy jullee néew summa nsarafa ila minbar mu dem ci minbar bi léegi lii nii eh, eh, mooy Imaamul Buxaari gis nga mooy tranché wul comme si lii am ñàkk jullee ji ah, am na fu wanee jullee waa jumhur nag dañ naan non yéen ñaan la parce que waa ahlul baqi'i yeneen saa sam temps yooyu tamit comme niñ ko waxoon bii parce que ànd naag abu marsad kii bokk na abu marsad kii euh, abu muwayhiba comme ne ci musnad imam ahmad rahimahullah wa radiyallahu taala anhu muy benn surgaam la woon dem ñaanal ne borom bi moo ko ak sayyidatu Aisha tamit xadiisam moom mu ngi ci sax yi boobu gën a sax parce que bu imam bi am na problème tuuti ci côté càllale waaye mooy euh, euh, bu sayyidatu bi mu ne boroomam moo ko digal mu dem daal ñaanal waa waa waa waa waa waa Baqiya waaw mooy guddi gi sayyidatu jekkee rek dajatul yonent bi saa saa waaw yu nee na saa salaam kii après sayyidatu Aysa faire bi mu kiiwee kële gisu ko yonent saa salaam daal di toog jóg ndànk defal ay dàllam toog toog après daal di jóg daal di dem Sayyidatu Aisha nee na man laqatu ndànk daal di topp ci gannaawam doon ragal ne day dem ci sama <laughs> wujj yi kenn ci ñoom <laughs> ma topp yoneen saa salaam muy dem ba Baqiya ci lëndëm gi <laughs> waaw nee mu dem taxaw lu yàgg ñaan di yëgati loxo yi di ñaan di leen ñaan yàlla quoi après bi muy tourner rek ma dal di daw. mu am na lu mu gis ci kanam comme que dafa lëndëm yoneen saa sam topp ko affaire bi di gin a daw yoneen saa sam topp ko ba du muy dugg ci biir néegam <laughs> yoneen saa sam agsi yoneen saa agsi tëdd di di nelaw nelaw lu ko waa <laughs> yoneen saa sam jël loxoom teg ko ci dënnam dégg battement de <laughs> xam nga boo koo xam na ne kii da doon daw te fii la dugg sama muy fii la dugg mu yow say daaay su tëdd ne eh, kii xaara mu jël loxoom teg ko ci dënn bi dégg ne <laughs> nga ah kon yow la woon yow yow yow laa gisoon sama karaw <laughs> waaw après mu ne ko mu naan ko man damaa nekkoon kii damaa mu ne sànq bi ma tëddee bi ma tëdd ba kii Jibril moo ma yee waaw moo ma kii woo ma waaw léegi nag mu bañoon la yee moo taxoon ma jóg kii mu ne ma sa borom da la digal na nga daal di dem ñaanal waa Baqiya ñu ne loolu la ñaan boobu est-ce dafa dem julli dafa taxaw ñaan. loolu mooy salaatu alal mayiti loolu la mais loolu euh, al imam Ibn Hazm moom d'accordul ci loolu quoi en plus ñoom euh, <laughs> li leen gëne kii dañu ne ma ne hadith Shaddad ibn al-Had bi même bu al-Bayhaqi na non non hadith Shaddad ibn al waajooju kaw kaw bi c'est après xare bi la génn àddina mais loolu mais <laughs> imaamul Bayhaqi nan la mën a waxe lool te xadiis bi ni mu leere hein kene waa ji ci xare bi la génn àddina mu ne après mais loolu lépp ginu la dëgër quoi waaw loolu lépp ginu la dëgër que euh, mooy liy dëgër tey dëgg mooy ne kooku ci xare bi la génn àddina comme ni nga xamante ne noonu la ko Seydina Shaddad ibn al-Had waaw radiyallahu anhu mooy xadiis bu gudd boo xamante ne ci la doon wax ne anna rajulan min al a'raabi jaa ila nabi sallallahu alayhi wasallam fa amana bihi wattaba'ahu thumma qaala uhaajiru ma'ak mu ne benn kaw kaw benn waaye ci kaw kaw yi dafa dikkal yonent bi saa saam daal di koy gëm topp ko ba pare mu ne damay gàddaa ànd ak yow fa awsaa bihi nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ba ashaabi yonent saa saam dénk ko kenn ci saxaabaam yi lenn ci saxaabaam yi mu ngir mu accueillir ko ci Médine daal di koy kiiwal daal nekk ki nga xam ne moo ko fi dalal voilà ganima nabi bi xare amee yeneen saa saa am màng sallallahu alayhi wa sallam sabiyan fa qasama moom dañ leen a jàppoon après ci euh, butin bi guerre yi yeneen saa saa wa qasama lahu mu mu mu di séddale mbir mi daal di koy séddale fa ata saabu ma qasama lahu mu jox gaayam yi mu leen dénkoon ñi nga xam ne ñoo ñooñ la leen ñooñ la booleek waa ji ci waa lamsaar yi saxaabaam yi radiyallahu ñu jox ko mbir mu jox wa kaana yar'a zahrahum moom moo ne woon nag seen ginnaaw la doon nekk mooy ñooñ nga xam ne ñooy fexe noon bi du leen fexe jéegi ginnaaw waaw biñ ñëwee daal di koy jox fa lamma jaa fa dafa dafa ilay fa qaala ma hada qaalu qismun eh, qasamahu laka nabi sallallahu alayhi wasallam fa axadahu lii yeneen saasam moo la ko séddale moo ko séddale moo la ko jox mu jël ko fa jaa bihi mu dëkkaal lañ ko jox ila nabi sallallahu alayhi fa qaala ma hada mu ne yeneen saasam lii lan la mu ne ko qasamtuhu laka mooy sa part ci butin bi qaala ma ala hadha tabatu mu ko ànduma ak yow ngir lii de walakinni tabatuka an urma ila hahuna wa ashara ila halqihi bi sahmin fa amutu fa ko topp ma ngir lii de man dama ngir ñu jàmm fii ci sama put ji ab ma génn àddina dugg àjjana yeneen saa saa ne in tasduqillaha yasduquk mu yeneen saa sam ko boo dëggoog yàlla dina dëggoog yow fa labisu qalilan ñu doog tuuti summa nahadu ñu commencé fi qitaali jógaat ci xare bi euh, al adu bi noon bi fa utiya bihi ñu indil ko yeneen saa sam yuhmal yenu ko indi ko qad asaabahu dal na ko laal na ko sax mun benn xeej haythu ashara fi nga xam ne fa la junjoon ne fii laa bëggoon ñu jàmm ci put bi fa qaala an-nabi yeneen saa sam ne ah huwa huwa ni moo rekk nii qaalu naam ñu ne qaala sadaqa allah fa sadaqa comme la ko waxoon rek dafa dëggoog yàlla dëggoo yàlla dëggoog moom summa kaffanahu nabi sallallahu alayhi wasallam fii jubbati nabi sallallahu alayhi wasallam saa jël yére boppam allah daal di koy defal sàngaay càngaay solal ko ko summa qaddamahu mu teg ko ci kanam fa salla alayhi mu jullee ko fa kaana fii ma zahara min salaati mu ne bokk na li feeñoon keroog yeneen saa sam bi mu koy jullee ñu dégg ko ñun saxaaba yi mu ngi naan allahumma hadha abduk xaraja muhajiran fi sabilika fa qutila shahidan ana shahidun ala dhalik allah waaw ne allahumma e sa borom hada kii tëdd nii koor bi abduka yaram wii kii abduka sa jaam la xaraja dafa génn muhaajiran dafa bàyyi léppam ñëw gàddaay ci yow man ak yow fii sabilika ci sa yoon fa qutila ñu daal koy faat shahidan mu nekk martyr waaw ci sa yoon yow boroom bi tabaaraka wa taala mooy yoon yeneen saa salaam ana man shahidun ala zalika maay seede loolee voilà léegi nag hadis bii imaamul Bayhaqi li mu ko bëgg a dàqe loolu mën nekk hadis bi hadis bu wér la mooy te gis nañ ne gis nga boo gisee siyaaq bi xam ne lii waaye saa lii ci ma ci ci xare bi la woon voilà <laughs> ko faat sax bi ñu jógaatee lool kay dafa leer nañ saway moo tax lii nii euh, que ne lii mooy mooy mooy point fort al imam na Hazm parce que quand même ne lii moom xam nga waa jumur dañ naan waaqi'atu ayn moo mooy waaqi'atu ayn yi day commencer di bari quoi <laughs> <laughs> boo nee waaye lii moom moo loolu benn xew-xew la woon boobu mënuñ ko généraliser ñu ne ah Uhud bi tamit lool ngeen waxoon de <laughs> ñu ne ñoo ñun Uhud bi dañ ne bu Uqbatum na amit dañ ne ñaan la waaw dañ ne ñaan la lii nag waaqi'atu ayn la waaw te imaam gis nañ imaam alxaam na xajar nee na imaam al-Tahawi yi mu doon wax naan du génn ci ñetti maanaa yi nee na moom waa ko ne ci maanaa yooyu ñu mën a jàpp mooy ñu ne waaqi'atu ayn la kon bu boobaa que ne ab xew-xew benn xew-xew la boo xam ne mënuñ ko généraliser mais manoo ko wax ci xadis bu ñëw nga wax loolu moo taxit it comme pour pour jeexal daal dañ ne woon lii boo delloo foofu di nga dégg lañ waxoon que ne insha allahu taala mooy wax ji diggante jumhurul ulama la min al malikiyati wa shafi'i wal xanaa bi la ci seen li gën a siiw ci ñoom ak riwaay biñ jël ci imam ahmad imam ibn hazm rahmatullah alayhi lii mooy ñaar ñii moom fa mbir mi nekk te nag li ñu gis mooy wal ilmu inda allah lii lépp buñ ko gisee mooy lenn moo moo la mooy ne kon martiru maaraka ki nga xam dafa génn àddina ci toolu xare ak yéeféen kooku choix am na mën nañ ko julee comme mën nañ ko bañ a julee lii lañ gis ne moo gin a dëgër ndax al jamu awla min al tamhi min min al ihmal dajale ñaari dalil wala dalil yi loolu lañu ñu war a privilégier te loolu règle la ci kaw neenal bii daal di yëkkati bii wala bàyyi bi ci noonu ngay dajalee xadiis yëpp waaw bu boobaa parce que xadiis sayna Uqba boo ci waxee ah xadiis sayna Shaddaad ibn al-Hadd anhu day taxaw sa kanam yooyu yëpp nekk loo xamante ne walillahi alhamdu wal ci noonu insha mooy li gën a dëgër que mooy ne martiru maaraka daal mën nañ ko jullee comme mën nañ ko ba a jullee insha allahu waaw Imaamu Nawawi nag moom li mu wax mooy waxu waa jumhuur te ne loolu ñaan la ah voilà salaatu wal muraadu bis salaa ala qatla Uhud ad lahum loolu mooy waa jumhuurul ulamaa waa ahlul madina waa <laughs> maalikee yi Shaafi'i yi ak Hanaabila yi li nga xam mooy seen ngir waaye sauf que riwaaya bi ñu jëlee imaam Ahmad imaam Ibn Hazm te loolu imaamul Buxaari da gis ni moo affaire bi euh, gis nga ni mu ni mu def. <laughs> waaw gis nga lii ni mu dem eh, daal di ñëw moom ah kitaabul janaa'iz as-salaatu ala shuhadaa indi ñaari xadiis yoo xam ne ci biti nii dañoo wute bii ne jullee wuñ leen bii moom ne jullee nañ leen waaye huit ans après même bu dee ne li li li waa jumuur di wax xanafiya yi dëgg la de façon huit ans après moom amul kenn ku moom ñoom ñoom ànduñ ci loolu waaw ñoom trois jours lañ wax kon loolu mënula nekk seen lay mais al imaam Ibn Hazm